daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bidu'aa'in kathiirin lam nahfaz minhu shay'an qulnaa yaa rasulallah da'awta bidu'aa'in kathiirin lam nahfaz minhu shay'an faqaala alaa adullukum alaa maa yajma'u dhaalika kullahu taqul allahumma inna nas'aluka min xayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'uudu bika min sharri ma sta'aada minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'aanu wa alayka al-balaag wala hawla wala quwwata illa billah rawahu tirmidi rahimahu llahu wa qaala xaditun xasan kon al imam alhafiz annawawiyu rahimahu llah mu andil ñu xadis l'avant dernier xadis bi nga xam ne suñu bunt bi ñu nekk ba balee di deux cent cinquante di wax ci baabu fadle du'a bunt bi wax lu ñaan xadiis bi mooy lawaadeen ñee boo ci jàllee rek bu muj ba nga cay teg ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañu xadiis mille cent quatre-vingt-onze non quatre cent quatre-vingt-onze mu ne woon waan anasin radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alizu bi yaa zal jalali wal ikram rahmatullahi alayhima wal imam léegi tey ñu war a gis xadis mu abi umama xadis mille quatre cent quatre-vingt-douze mu ne abi umamata mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne nii moo doon abu umama ah di Suday ibn al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne neena kon xadis mille quatre abi umama mu ne mu ngi jële ci Seydina Abu Umaama al-Baaxili rahimahullah radiyallahu anhu annahu qaala nee mu ne daa rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi dafa am benn bés mais yeneen sallallahu alayhi ñaan <laughs> di ñaan saxaaba yi di ko di ko di di di ñaan rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi ci ñaan goo xam ne kasiirin ñaan bu bari way lam nahfaz minhu shay'a ma lii mu wax dara lañ ci jàppul en tout cas ñun ña fa woon jàppuñu ci tous xul <laughs> naa ñu ne ko ya rasulallah waaye yow ndawal yàlla di saa salaam yow de daaw taw ñaan nga sa borom bi du du'ayn ci ñaan yoo xam ne kasiirun yu bari lam nahfaz minhu shay'a ñun ñii di la déglu de xamal ne jàppuñ ci li ngay wax eh, eh, déree <laughs> waaw biñ waxee lool fa qaala saa saam neewul tant pis ah yéen yéen yéen tamit góorgóorlu leen <laughs> déedéet mu wutal leen solution de rechange <laughs> waaw parce que loolu day wane ne saa yeneen saa saam li muy jàngale si pour ñu koy takk ngir ñu koy jàpp le fait que ñu ne ko moo mokkaluñ mu ne leen aywa kon nag kaay mu utal leen solution de rechange lool mooy wane ne kon c'est pour faire pour ça léegi nag mu ne leen aywa kon. fa qaala yeneen saa saam ne leen kon alaa adullukum ndax duma leen tegtal alaa ci mbir moo xamante ci kaw loo xam ne maa yajma'u kul la kaay nag ma tegtaleen loo xam ne ñaan gi ma fi ñaan mu bari te jàpp ngeen ci dara loo xam ne moom day tënk lépp bu ngeen ko waxee rek mooy mu ngi mel ni wax ngeen li ma wax lépp allah <laughs> moom borom bee mën a tënki mbir waaw moo jëy ay ngëneel jël lu ndaw def ci ngëneel boo xamante ne nii lu bari nga doon def doo ko am comme keroog yi waxoon Euh, yaay euh, kii euh, Juwayriya bi mu nee di sikkar mu ne ko boo balee yaa ngi toog fii di mu ne ko mu ne ko wax naa loo xamante ne nii moo ëpp fuuf li nga wax lépp <laughs> boobu léegi waaw kon loolu dangay gis ne kon loolu borom bi mooy def loolu waaw moo tax léeg-léeg borom bi dina jël lu ndaw def ci ngëneel yoo xam ne en bu dee xel nga se dag naan waay mais nag zalika fadlullah loolu ngëneelu yàlla la te borom bi ala kulli shay'in qadir te mooy kenn du ko tënk dara naan non lu ba il faut mu bari déedéet borom bi moom mooy def tak la muwaqqiba li hukmi amin alhamdulillah kenn du ñëw ci gannaaw lu tax borom bi lii nii nii déedéet waaw la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun kenn du laaj lu tax borom bi doxal dogal lii wala def lii waaye ña ko toog bi xalaat yéen la ñuy laaj yéen nit ñi waaw moo tax léeg-léeg lu ndawa ah. waaw fàttalekul bi al imam euh, kodo ibnu daqiq doon wax xadiis boobu loolu day wane ne léeg-léeg li yoneen saa sam ne woon innama ajruki ala qadri nasabiki loolu lu luñ jooyal <laughs> waaw que ne li ma waxoon Sayyidatu Aisha ne ko yëgal ne sa pay day proportionnel rek di keemoo ak fa sa dayoo sa coono toll mu ne loolu du luñ jooyal de parce que quand même yeneen saa sam kàddu yi wax Sayyidatu Juwayriya moom moom yi mu wax moo gën a néew te kee def na effort yu bari te pourtant yeneen saa sam xamal na ko ne sama ñeenti kàddu yi ma wax moo gën moo ëpp doole fuuf yow liñ fi wax boobu ba léegi ba ma bàyyi la fi ah sa gannaaw yaa ngi toog nii ba yoor yoor gi nekk yaa man la ma wax moo ëpp doole fuuf moo gën li nga xam ne moom nga noon di wax ah, te xam nga loolu bari na waaye teewul sawaay léekup waaw kon loolu lu am am solo nañ ci bàyyi xel mu jàpp ne moom affaire yi bon il rek coono yi di am déedéet borom bi léeg-léeg mu xëccal la yoon yi ci loo xam ne coono du am waaw ngëneelu yàlla la moo koy jox ko soob <laughs> waaw nag bul ne ah non loolu manu la nekk parce que nangam wane ah des loolu rek lay wane waaw. ma ne xadiisu yonent bi alayhi salaam yii loolu lay wane di kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm? <laughs> waaw <laughs> waaw waaw loolu du tout le temps mooy la mu ko doon eh, eh, mooy xadiis eh, kii subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimaatihi kàddu yooyu la na ko woon moo ëpp doole fuuf waaw li nga xam ne moom nga fi wax boobu ba léegi <laughs> laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin salaasa marrat law wuzinat biha bima qulta mundu al-yawm la waznathu <laughs> waaw kon nag ngëneelu yàlla la yàlla nañu borom bi di dotteel ci ngëneelam yooyee mooy am na yoo xam ne di tënkal yoon yi ah yoon yi nga xam dañ naan yoonu yàlla nangam nang ma ne yooyu yëpp borom bi mën na la ko lemal ci lu gën a tuuti tarfatalaay waaw te kenn doone lu tax mu defal ko diw bàyyi diw xanaa yow yàllaay maye wala yaay maye <laughs> mooy buur wala yow yaay buur yow ah. kon yonent bi alayhi salaam ne leen nag kaay leen ndax du ma leen tegtal loo xam ne bu ngeen ko waxee dajaleen na leen li alaa adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah mu ne leen nag waaw loolu kay xam nga ne duñ ne ko déet moom kay as kay <laughs> la ci mokkal ko moom bu dee am na leneen lu gën a woyof lool lu tax ñu jàpp ñuy am loolu lépp ayu ko kay as mu ne leen taqulu mel ni ku nekk ci day wax waaw allahumma esa borom inna nasaluka ñu ngi lay ñaan min xayri mooy lu baax la nga xam ne maa la nga xam ne lu baax la nga xam ne sa hmm? moom la la ñaan minhu ca moom nabiyu ko mooy lala sab yonent daal di ñaan kan muhammadun di seydina muhammad sallallahu alayhi yal na yàlla julli tey sëlmal ci moom wa na'udhu bika te ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa nga daal di ñuy muccal waaw ñu ngi ñëw ci yow ngir nga musal ñu min sharri ci li nga xam ne mbonu masta'aada minhu nabiyyuka muhammadun ci lépp loo xam ne say yonent bi di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaan na nga musal ko ci <laughs> yal na nga yàlla julli tey sëlmal ci wa anta te yow borom bi almustaanu yow la ñuy sàkku ndimbal wa alayka al balaa waaw te ci yow la ñuy jottale ngir àgg ci yu baax ya ci yow rek lañ ko mën a jële waaw waaw amul wala nit bu dee daa nekk ci voyage la mu war a mën a jottale ko ba àgg mooy suñu voyage àddina bii li ñu mën a jottale ko ba am ngërëmu yàlla ci yow képp mi li nga xam ne dara warul ci yow kese lañ ko mën a ame ci sa baax waaw waaw <laughs> amul leneen wa alaykal balaagh borom bi nga xamante ne la waxoon ne moom la ñeel mu wa in eh, eh, inna eh, mooy moo yonent mooy yónni yonent yi ngir ñu leeral waaw waaye eh, eh, eh, ba ñu leeralee la nga koy gëm takk ko te tax ñu amee ca la borom bi di xaar ci ñoom loolu ci boroom bi rek nga ko ma ne ma ah. waaw waaw waaw amul lu ñu mën a doy loolu du ci yow lañu ñu mën a jaare kon wa alaykal bala wala hawla te amul pexe ngir am sa ngërëm wala waaye tamit lu ra lu baax li la yoon ñaaw amul pexe ngir joti waaye amul pexe ngir daw rëcc li nga xam ne mooy lim lay muslu wala quwwata amul kattan ngir daf sa ngërëm wala waaye man ñoo am kattan ngir muslu ci nga xam ne moom la la sa yonent alayhi salaatu wassalaam di ñaan nga musal ko ci illaa billah lu dul di jaari ci yàlla waaw kon nag mu ngi noonu ah <laughs> léegi mu ne xadis bii nii mu ne rawahu Tirmidhi mu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qaala mu tekki ne xadisu lii xadis hasan bu léegi laaj bu njëkk bi mooy dama dongo solo ñu ne la ëskëy ñu Ahmad solo al-imaam al-Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawuud an-Nasaa'i ibn Maaja ad-Daarimi ñoo ñëpp kenn soloowu ko ki ko soloo ma al-imaam Abu Iisaa rahimahullah Tirmidi waxoon nañ la xadiis yi doon ñëw ginnaaw xadiis yële bale ñu la ko doon wax yëpp moo koy solo bu amee keneen da ko ciy si ci ba mu des bu mujj bi nga xam ne mooy dernier bi mu ngi koon di abwaabu daawaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddasanaa Muhammad ibn Haatim mu ne netta nañu Muhammad ibn Hatim ibn Sulayman az-Zimmi Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala gis nañ ko ci jotaay be muy al al al al muktib al al Khurasani al Baghdadi al Askari rahimahullahu ta'ala thiqa génnaat na 246 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Ammar ibn Muhammad ibn ukhti Sufyan ath-Thawri hmm? mu ne ki ñu nettali mooy Ammar ibn Muhammad mu ne kuñ naan Ammar ibn Muhammad as-Sawri Abul Yaqzan al-Kufi al-Baghdadi seeru Sufyan as-Sawri hmm? eh, moom mooy kiiwam ah eh, mooy Sufyan mu màgg mi as-Sawri ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rakka ma kii eh, seeram bu jigéen seer <laughs> sax day jigéen <laughs> moom mooy yaayu kii ah Abul Yaqzan génn àddina la 182 moom nag saduqun ku dëgg la waaye da doon def ay ay da doon juum wa kaana abidan mu ne al imaam at-taq borom taqribu tahzib imaam al-hafiz ibn hajar mu ne waaye jaamukatu yàlla la woon rahmatullahi alayhi kon mooy ibnu ukhti sufyan ath-thawri qala rahimahullah mu ne rahmatullah ala al-jami' qala mu ne hadathana layth ibn abi sulaym mu ne nentu lañu layth ibn abi sulaym mooy layth ibn abi sulaym al-qurashi abu bakr ñi na abu bukayr abu ñi na abu muhammad rahimahullah al-farisi al-asl Euh, moom mii nag saduqun la waaye ixtalata jiddan waaw euh, moo tax dañ ko bàyyi moom xadiisam dëgërul de waaw moo tax imaamul mu ne ku dëggu la waaye dafa jaxase dafa jaxasoo lu bari bari walam yatamayyaz dañoo dem ba sa wàññeetuñ xadiisam lu ci wér lu ci wérul fa turika ñu bàyyi ko waaw moom loolu la quoi te pourtant dëggu na waaye dafa jaxasoo jaxasoo jaxasoo ba daal waaw waxu yeneen saa salaam daal bu dee demee ne moom. bàyyi lépp moo gën di jël loom naan yaakaar nañu di ko askanale yeneen saa salaam te wuuruñu quoi ñu daal di koy tege ne nee <laughs> génn àddina la 148 am na ay wute rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Sabit mu jëlee ko na Abdirrahman ibn Sabit ñii ne non Abdirrahman ibn Abdillah ibn Sabit la waaw non am na ku tëb Abdirrahman ibn Sabit kese de Abdirrahman ibn Abdillah ibn Sabit Ah, rahimahullah al-Qurashi al-Jumahi al-Makki génn àddina 118 nekkoon siqa kasiirul irsaal imaamul haafiz Ibn Hajar fi Taqrib at-Tahdhib nee na ku dëgër la waaye ku bari woon lu muy yor ay hadis la yoo xam ne du càllale bi du àgg rahimahullahu ta'ala Abi Umamata moom moo ko jël Sayyidina wa Mawlana Abu Umama di Suday ibn Ajlan ibn Wahb ibn Amr ibn amir ibn rayah ibn al-harith ibn sahm ibn amr ibn thalaba ibn qays aylan abu umama al-bahili la siiwe woon sahaba radiyallahu anhu hmm? eh, vingt-trois ans avant hijra bi la gane mooy bi yeneen saa salaam bi tàmbalee daawa gi moom dix ans la amoon yeneen saa salaam def Makka treize ans fekk moom vingt-trois ans bi yoneen saa sam di hijra vingt-trois ans la amoon génn li nga xam ne mooy la quatre-vingt-six dëkkoon Sham muy sahaaba boo xam ne bu siiw la yàgg nañoo gis ay xadiisam annahu qaal radiyallahu anhu daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi du'aa'in kathiirin lam nahfaz minhu shay'an qulna ya rasulallah da'awta bi du'aa'in kathiirin lam nahfaz minhu shay'an fa qaal alaa adullukum alaa maa yajma'u dhaalika kullahu taqulu allahumma inna nas'aluka min khayri maa sa'alaka minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'uudhu bika min sharri maa ista'aadha minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa anta almusta'an wa alayka albalag wala hawla illa billah voilà nii ma sha Allah ma sha Allah waaw gis nga lañu eh, eh, kon hadis baa ngi léegi bon imaamu Tirmidhi hada hadithun hasanun gharib la ci dellu waaye hadith da gis ne da'if la voilà parce que euh, Layth ibn Abi Sulaym saay matruk la moom nag bokkul ak yeneen façon matruk yi nga xam ne ñenn ñi ay dañoo jéggi dayo ci nar ak yooyu ak wa yooyu wala yeneeni mbir moom moom mooy dafa jaxasoo rek da jaxasoo gi yéeme ba gaay ba voilà daal di ba ay mbiram parce que bon nañ tegani ne quoi moo tax hadith bi eh, càllalema lam yakun bi wéex imam at-Tirmidhi nee na hadithun waaye problème bi yëpp mooy loolu mooy li imam al-Hafiz wax imam na ko ci al-Kabir léegi ginnaaw lii lëkkaale mag suñu bunt bi da wax gëneelu ñaan mooy mooy ñaan ñaan gi ñaan gi moom <laughs> <laughs> bon ñaan gi xam nga romboon nañ fi bi imaam al-Mubarak Fuuri doon wax hadis euh, bi yoneen saa saa naan baytix bi Abu al-Abbas ibn Abdul Muttalib yaa amma rasulillah saa saa salillah al-aafiya ñaanal Allah maa ngi digga salillahu loolu moom xam naa fay <laughs> grammairien yi <laughs> borom nax yu arab yi dinañu xam quoi al-aafiya ñaanal yàlla laa kay complément doo direct la ah maf'ulun bihi ah al-aafiya léegi nga li imaam mubaarak Fuuri yow naan bii moom mooy bi gën a matale waaw mais bii tamit <laughs> bokk na ci yooyu parce que <laughs> mooy gëniinuñ ak nii mooy yow boo ko waxee lépp loo xam ne lu yonent ci lu baax la maa ngi la koy ñaan di la mus di ne sa yonent saa lii lii lii lan la ba <laughs> te ñaari mbir a am mucc ci yi nga xam ne ñooy yàqalaate nekk ña aafiya tax booy jaamu yàlla ñaar yi moo am waaw ñaar yi ñoo am ñaar yi waaw moo tax yeneen saa saa xoolal rek ar-rahmatul muhdiya ni nga xamante ne nii noonu la tënkale yoon wi jaam yi quoi parce que li mu wax Seydina Abu Umaama nee na jàppuñu ci dara ñu xamal ko ko mu ne leen ndax duma leen tegtal loo xamante ne nii maa loo xam ne dina dajale li ma fi ñaan gi ma fi mu bari yépp te jàppu ngeen ah muy lii muy jàngale ngëneelu ñaan gi ci nekk allahumma yasa borom inni as'aluka min xayri ma min bidu ci de min mooy lu baaxu lépp lu baax waaw lépp loo xamante ne du loo xamante ni comme exclusivité nit la loo xamante ne ni yooyu saa sam lu baax lu mu la ñaan la te keneen ku dul moom man koo am yàlla nag ma ko may waaw waaw <laughs> te xoolal xam nga mu ngi doon wax ngeen ñaanal ma alwasila bu ngeen déggee nodd na ngeen wax li imaam li li noddukat bi wax ginnaaw ngeen julli ci man ginnaaw ngeen ñaanal ma la ndax manzila la benn wàccuwaay la boo xamante ne nii yell lu dul benn jàmm te yaakaar naa muy man par exemple loolu doo ñëw naan borom bi maa ngi lay ñaan alwasila parce que loolu du ay teggin ginnaaw bi yoneen saa sa waxee lii loolu déedéet waaye xanaa xamoo xadiis bi ñu la doon wax sànq na saa saa nee na nit ki bu ñaanalee mbokk <laughs> mbokkam ala zahril xaybi <laughs> am na malaaka bu naan amin wala ka naan amin wala ka mislu yow itam yàlla na nga am lu mel ni ko ñaanal ci buntu boobu ñun lañ ci mën a accéder waaw mooy ci jaar ci yonent bi alayhi bokk ci yonent bi alayhi ci lañuy ñuy amee wasila mais nu damay détaché wu fee naan borom bi man may ma wasila man tamit déedéet mooy yow bu ko mayee yonent bi alayhi salaam te luy am la dañu koo wax rek ngir jariñu waaw. ngir ñu man cee xotte ay maqaaba yoo xamante ne ni léegi ñun ci ñaan boobu ñu koy ñaan ak topp li fi indi te gëm ko te yàlla tax te fexe ñaan yàlla faatu ci ci kaw noonu la ñuy borom bi tamit di yóbbu di di propulser ci maqaaba boobu. <laughs> nga xam ne benn kese la pour moom kese la waaye la ciy roogalaat dañ ciy mën a am yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy muuraale ci biir waaw amin wala ka mislu al wasila moo tax borom bi maa ngi lay ñaan lépp lu baax loo xamante ne moom la la sab yonent ñaan waaw allahumma waaw inni as'aluka min xayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka bihi ma sta'adaka minhu maa ngi ñaan nga musal ci lépp mbon ngoo xam ne lépp ay woo xam ne sab yonentaale saab saab ñaan na nga ci lii lan la bàyyi dara lii mooy eh, daawatun shamilatun wala du'aun shamilun jami'a boo xam ne dafa matalee ëmb lépp waaw xanaa sayyidatu Aisha waxloon hadith 1466 kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastahibbul jawami'a min ad-du'a yeneen saa sam daa soppoon li ñi nga xam ne ñoo dajale ci ñaan lii moom moo moom moom moom mooy daj dëkk bi moom lii moom borom bi maa ngi lay ñaan lépp lu yiw gu lay sab yonent ñaan alayhi salaatu wassalaam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaan nga musal ko ci lépp loo xam ne moom la sa yonent ñaan nga musal ko ci sallallahu alayhi wasallam antal musta'an wa antal musta'an loolu dañ ci xam ne di ñaan di jaar ci turu borom bi turam yéeg yi daa am solo te yow yaay ki nga xamante ne yow la ñuy sàkku ndig ndimbal moo la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boroom benn ko ci saar bi ëpp doole ci kaw ci alquran te nekk alquran al azim sab'ul masani alquran ju mag yi juróom-ñaar yi baamu yi boroom benn ko foofu waaw minimum dix-sept fois borom jullikat bi di ko wax par bis waaw ndax am solo bu mu am solo kon wa antal musta'an te borom bi yow yow la ñuy sàkku ndimbal wa alaykal balaa gis nga yow kese nag lépp lu ñu bëgg a jote ak lépp lu ñu war a doy suñu digganteeg suñu borom ak même subsistance ak ci wàllu zahir ak ci borom bi yow kese la mën a jaar. waaw suñu guidance suñu lépp du jaar lu dul ci yow waaw yow mi dara dari dari dari dari dari dari waru ci yow waaw allahu akbar hein lépp lu ñu soxla lu ñuy doy ci yow kese lañ ko mën a amee léegi nag mu indi li nga xam ne moo moo moo moo ëmb loolu mooy wala xawla wala quwwata illa billah <laughs> te loolu taxawoon nañ ci xadiis yi naa Abu Muusa al-Ash'ari non bi nga xam ne ca lañ jóge woon ghazwatu Xaybar <laughs> waaw ñi ñëw di ñu bisi di ñuy jege Medina saaba yi moom lañ doon sikkar ci yoon bi di wax ci kaw mu ne yaa ayyuha an-naas irba'u ala anfusikum innakum lan tad'una asamma wala ghaiba waaw naa ko leen ci seen bopp ndax nekku ngeen di dagaan te woo koo xamante ne dafa tëx wala ku fi newul waaw waaw après nee na bi mu leen waxee li mu leen wax mu tourné ci man fekk maa ngi doon wax laa hawla wala quwwata illa billah mu ne ma ndax du ma la tegtal kanzun min kanzan ala kanzin min kunuzil janna ma ne ko balaa ya rasulallah fidan laka adamlu abi wa ummi <laughs> waaw waaw yeneen saa salaam jënd naa la saa mbaay saa baay <laughs> mu ne ko laa hawla wala quwwata illa billah waaw ni wala hawla wala quwwata illa billah muy trésor ci trésor àjjana yi mu tëjël ko wa anta almustaan wa alayka albalagh wala hawla wala quwwata illa billah wala al imam wal hafiz al imam ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala comme ni ko boroom eh, naylul awtar moom naan moom mooy na naylul awtar ci borom tuhfatul ahwazi al imam acheikh al mubarakfuri rahimahullah indee fi muy sharh ci tuhfatul ahwazi ja sharh jami' at-tirmidhi rahimahullah mu indi mu ne qaala ash-shawkani wala shay'a rahimahullah ajma'a wala anfa'a min hadha ad-du'a fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad sahha anhu min al-ad'iyati al-kathir at-tayyib wa sahha anhu min at-ta'awwudh mimma yanbaghi at-ta'awwudh mimma yanbaghi at-ta'awwudh minhu al-kathir at-tayyib hatta lam yabqa khayran fi ad-dunya wal-akhirah illa qad sa'alahu min rabbih wa lam yabqa sharrun wa lam yabqa wala khayrun lam yabqa khayrun fi ad-dunya wal-akhirah illa qad sa'alahu min rabbihi walam yabqa sharrun mi fi dunya wal akhirati illa wa qad ista'adha rabbahu minhu faman sa'ala Allah azza wa jalla min xayri ma sa'alahu minhu nabiyyuhu sallallahu alayhi wa sallam wasta'aadha min sharri ma sta'aadha minhu nabiyyuhu sallallahu alayhi wa sallam faqad jaa'a fi du'aa'ihi bimaa laa yuhtaaju ba'da ba'du ilaa ghayrihi wa sa'alahu al-xayra ala ixtilaafi anwaa'ihi wasta'aadha min ash-sharri ala ixtilaafi anwaa'ihi wa hadiya wa hada bil amali bi irshadihi sallallahu alayhi wa sallam ila hadha al qawl al jami' wa du'a an nafi' intaha ah wax yow mu ne imam Shawkani rahimahullah al yamani dëkkoon yaman <laughs> moom soriwul yenn sori soriwuñu ñun yenn sori sori sori sori sori sori sori waaw <laughs> muy imam bu mag a mag a mag a mag a mag ci suñu mujjanteelu jamono yii nii muy al al imaam ash-Shawkaani voilà rahimahullah borom Naylul Awtaar <laughs> hein euh, moom ku yéeme la année kii la mooy mille huit cent yi mille huit euh, cent quatre ci année grégorien ci la génn àddina hein voilà kon xam nga ne kooku c'est pas mooy mille huit cent waaw mille huit cent trente-quatre <laughs> voilà ci la génn àddina quoi mooy ash-Shawkani rahimahullah euh, mooy Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdillah ash-Shawkani as-San'ani euh, rahimahullahu taala mu ne gis nga ñaan gi amul dara lu ko gën a matale comme niñ doon wax sànq naan boolu eh, kee doon wax baax na li mu wax Seydina al Mawlana al Abbas radiyallahu anhu waaye bii itam wuu bii bii ndax bii dugal na loolu <laughs> ah fii dugal daal dugal na yeneen yi moo gën a amul lu ko gën a dajale lu ko gën a ëpp njariñ ah ke ñaan bi ndax yeneen tubaab saa saam wér na ci moom ay ñaan yu bari te teey te sell te wér muy ñaan yu baax yu muy ñaan boroom waaye wér na ci moom ay ñaan yoo xamante ne lu mu ay musluwaay yu muy doon muslu di ñaan boroomam mu musal ko ci yu bari te sell te bàyyiwul yoneen saa sax benn yiwu àddina ak àllaaxira lu dul ne ñaan na ko boroomam waaye bàyyiwul benn mbon bu àddina ak bu àllaaxira lu dul ñaan na boroomam mu musal ko ci kon nag képp koo xamante ne ñaan nga sa boroom azza wa jalla li nga xam ne mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ñaan boroomam waal di musal muslu yaan boroom bu mu musal la ci li nga xam ne moom la yonent saa salaam muslu ñaan boroomam mu musal ko kooku indi nga ci ñaan loo xamante ne soxlawoo beneen ñaan boo di teg waaw xam nga lii bu buñ ko jàppoon léeg-léeg mooy li ma doon wax rek yow na ngaa nekk mbooloo moo xam ne ñu ngi tëj jotaay bi nag ñu jox la ne la ñaanal loo xam ne lu téere boo xam ne ñépp xam ne ñaan bi lii la loolu loolu beneen affaire la comme tëj kaamil yi loolu xam nañ ne lii la dañ lay jox sax téere bi na jàng ko ñépp pare nañ xam nañ ne ñaan bi lii lay toll ku ko xamul da ko dafee dafee mas da nekk kefe waaye loo xam ne yow yow lañ ne nga ñaan quoi loo xam ne c'est sa mukk yow yaa kii nga ñëw gaa yee ngi ñii ngi yàkkamti ñii ngi war a def lii ak liñ fi yàgg noonu nga bëgg a ñëw nag ñaan fi ñaanu deux heures de temps wala une heure trente wala trente minutes ça va wala quinze minutes sax c'est trop xoolal ma ñaan bi mais waxal yu mel nii comme rabbana atina fi dunya fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar mu gisoon nañu loolu boo ko waxee moo tax Seydina Anas bu ñëwoon bay ñaan moom lay ñaan bu buree beneen ñaan bu muy ñaan dina ko ci boole waaw mooy boobu ak yii benn la ndax fi dunya xasana wa fil axira xasana wa qina azaban naar dugal na lii mooy lépp yiiw boo xam ne moom la yoon sa sam ñaan mooy fi dunya xasana wa fil axira xasana wa qina azaban naar mooy musal ñu mbugalum safara mooy li yoon saa sam musul ndax mbugalum safara la koy indi ci àddina bii lay jóge mbon gul gu ñuy liggéey àddina kon musal la ci li nga xam ne mooy loolee waaw moo tax kon ñii buñ ko jàppee waaye sa waay nañuy wax yii allahumma inna nas'aluka min xayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'uudu bika min sharri ma sta'aada minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'aan wa alayka al-balaag wala hawla wala quwwata illa billah benn ñaar allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'uudhu bika min sharri ma ista'aadha minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa anta almusta'aan wa alayka albalaag wala hawla wala quwwata illa billah ñett lu tax yoneen saa salam daa daam loon wax daf ko ñett yoon allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'uudu bika min sharri ma sta'aada minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'aan wa alayka al-balaag wala hawla wala quwwata illa billah. voilà <laughs> mu ngi noonu waaw mbooleen façon ñaan bu baax bu yoneen saa salaam ñaanoon boroomam tënk na ko ci lii mbooleem lépp lu masa muslu ñaan boroomam musal ko ci tënk na ko ci lii jeex na léegi kay yaanaan yi moom bu amee suñu côté la affaire yi yemb naa wala boog ñu ñàkk xam waaw xam nga ne xam yi boo gën nekk fi de xam ay ay ay jaaxan voilà ak ay distraction <laughs> voilà xoolal dañu ñu bi tënkalee yoonu mokkal ñaan yooyu yëpp bu dee manoo ko waaw comme li saxaaba yi wax loolu it ginnaaw kon lu ñaan gi kon lëkkaale mag suñu buntu quoi imaamu Shawkaani rahimahullahu na ko léegi li mooy dañ ciy xam ne tamit mooy di ñaan nit ñi am na loolu kii la kenn di ñaan ñëpp di déglu parce que lii yore saa daa ñaan saxaaba yi toog di ko déglu waaw loolu lu mën a nekk la sunna la sax waaye mooy nit ki tamit am na taalibe bi am na sañ-sañ bu dee sëriñ bi daa wax loo xam ne dañ koo war a takk te moom takku ci dara mu xamal ko ne ah takk gi amul parce que man na yaakaar ne yéen takk ngeen ndeke takku ngeen il faut être franc hmm. yaa femme il faut être franche yaa homme il faut être franc waaw dëggul gis nga ñoom bi ñu takkul dañ ne yeneen saa salaam li nga wax fii yëpp takkuñu ci dara <laughs> waaw yaa rasuulallah waaye yoneen saa salaam wóor na laa wax lam nahfad nee ñun takkuñ hmm? daawta bi du'a'in kasiiri lam nahfad minhu sega ñaan nga fi ñaan gu bare ma ne ñun ñii dañ cee takkut bere waaw loolu tamit ñu xam ci ne li dégg rek di mokkal loolu manuñ ne gaa yépp ñépp ñoon lañu war a mel waaw ñépp dañoo war di lu ñu dégg mokkal sinon ak sàggante bi déedéet lu mu nekk càggante façon takk yi dafa wute ku nekk la la yàlla yembalal sa sa côté am na ñoo xam ne mémoire la ñu war visuel am ñoo xam ne mémoire ñoom seen lu ñu dégg mokkal am ñoo xam ne lu ñu gis am ñoo xam ne fokk ñu ciy dellu di delluwaat ci delluwaat di delluwaat ku nekk nag bu ko xeebal li mu yor ñii di bind ñii di enregistré di ci delluwaat ñii di ci langam am ñoo xam ne lu ñu dégg du ñu ko laajtewaat loolu yëpp nag ku nekk mënoo jël nag ñii ne leen yéen ngeen a war a mel ni classe sangam ñu neen ñi ku nekk xamal saw yoon ak fi nga xam ne loolu la la yàlla kiiwal nga fexe boo mënee travailler beneen bu gën a kawe nga def ko waaye nag bul ñëw di sonal nit kii ci walla yow lu tax doo mo doo gaaw a mokkal quoi ah, ah. ñoo bo léegi ñuy wax dégg nga mokkaloo tus yépp eh, <laughs> waaye <laughs> xéewalu yàlla la di bu ko mayul nag pour l'instant waaw du Seydina Abu Hurayra ngi moo fi da moo may Seydina Abu Hurayra nee na man doon woon mokkal dara man dara laa dul woon mbokkal ma ñëw wax ko yeneen saa salaam yeneen ñaanal ma ba léegi dootuma dootuma doo dootul fàttee bi aw ñii dañ ne ko mokkaluñ dara loolu it mooy taalibe bi loolu na ko man bu dee maître maître bi wala maîtresse bi dafa expliquer ay mbir ay théorème ay nangam ay x y wala sa grand-mère wala nangam ay conjugaison pare expliquer ba pare boo comprendrewul ah waxal ci teggin gis nga tamit ci teggin ya rasulallah voilà neewuñ na ko waay yow sa waay yow li nga toog xamuñ ko waay ah lii dafa bari quoi non ya rasulallah d'abord oh ah nga yëkkati sa loxo bu dee classe la ah excusez-moi euh, maître wala maîtresse wala professeur euh, vraiment j'ai pas est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous venez d'expliquer parce que vraiment j'ai pas euh, j'ai pas compris voilà loolu du ak kii gars yi di non waxal mu comprendre waxal te moom itam waru la wax wayow la comprendre seen xel yu nëx yi xanaa daa fënax wala iyaazu billah moo waru la waxee noonu ah ay waaw non bàyyil boo demee sa kër ah bindal li ma bind recopier li ci tableau bi boo demee sa kër nga xooj ko ci benn ndox ba lépp jaxasoo après nga naan ko di nga comprendre xam nga loolu façon ñaawalaate la ak ironiser ci devant les autres ay camarades loolu rek mën naa tax mu bañ matière boobu moo tax nit da ngay xam ni ngay waxe nit ñi amul maay professeur maay ci déedéet amoo droit di wax ak élève noonu am na droit ne man lii comprendre ma maa ngi lay ñaan nga expliquer ma nga expliquer ko da nga ko war expliquer waroo di ko wax wax yu mel noonu bu dee nag amoo da nga am ngànt nga xool ne heure bi li ci des bariwul te da nga war a terminer nii nga ne ko euh, xoola on va remettre ça à la prochaine fois inshallah mais ou bien la prochaine fois mais laisse-moi terminer ça et euh, l'autre euh, demain ou après-demain à la première heure bu ma ñëwee fàttali ma affaire bi bu ko defee ma revenir ci loolu waaye may ma rek ma jeexal li xam nga loolu boobu mais ay wax am na ñoo xamante ne professeurs yu bari ñoo bañ loo ay matières seeni élèves parce que xamuñu pédagogie te tamit amuñu xel euh, euh, dënn bu yaatu waaw yeneen saa sam bi nga ko waxee neewu leen tant pis comme ni ñu waxoon sànq mais tant pis ah yéen daal amu ngeen chance quoi grawul c'est pas grave dinaa leen ñaanal yàlla déedéet da leen ne ala adullukum moo tax jàngalekat daa war a xam pédagogie ni ñuy jàngalee ni muy joxee xam-xam bi. bu gisee ne mooy bii def na ko jàllul mu seet beneen mais du toog rek comme li ñu waxoon di di di di di di di acculé élèves yi ñoom la léegi talon yi dara ndax téléphone yi ndax nangam ak nangam loolu dëgg la mais yow nag sa côté doo ko seetaat ah nga seet yeneen méthode yoo xam ne moom nga leen di proposer ala adullukum ci déggin ak tamit waxut nooy wane ni vraiment di leen a bëgg ala ndax duma leen tegtal ala ma yajma'u zalika kullah ndax duma leen tegtal ci loo xam ne dina <laughs> ah dajale lii lépp li fi ne yëpp ah <laughs> après loo kay mooy ah kay mu jox leen nag mbir mi kon nag mu ngi noonu quoi te tamit dafa am façon bu nit di wax boo xam ne day tax nit ñi di la déglu nit ñi pare ngir recevoir sam njàngale ala adullukum ala adat tanbih di yeewaate ndax duma leen bu ko defee gaa ah kay waaw taxaw nopp yi fattar nañ ko na xol yeeg xel yeeg lépp di lu déglu di xerawlu nga daal di nag door a sotti nag xam-xam bi nag ca ndab ya ndax réceptacle yi ubbeeku na am nga ndab yoo xam ne pare nañ ngir taataan xam-xam waaw lii mooy lii la quoi xoolal rek quelle simplicité waaye ci simplicité gi foofu la yëkkatiku gi nekk alayhi salatu wasalaam almuallimu al a'zamu al akbar salawatullahi nga xam ne alayhi afdal salaam ba ñu xamul nee nañ xamul waaw ba ñu jàppul nee nañ jàppuñ ba tax yeneen saa salaam ñu nekk sababu li tax yeneen saa salaam xamal ñu raccourci bii ci ñaan <laughs> waaw loo waroon def lu bari woo lu bari mu wax la ne la ah, loo waroon a at mabar mu daal la koy talxiisal daal la koy tënkal ci kàdd yoo xamante ne dugal na lu ëpp loolu lépp waaw loolu nag lim ñeen ci ñaan bii liñ doon wax sànq la yoonu yàlla tamit mel am na ñoo xamante ne boroom bi yoon wa ñu sóob borom bi da leen di sóob foo xamante ne nii coono yu gaa yi doon xam yépp ak ñeneen ñi doo xam moom ñoom bu ñu ko xam léegi nag bu ko defee ki comprendre li yoneen saa sala wax day day taxaw di di di di weddi ñooñu non non non kooku nan lañu moom nan lañ mën a amal gëneel yooyu loolu man da nekk way oh léegi nag nga commencé di tuumaal wala yu yàlla naan ñoom li ñuy wax dañuy expliquer lool la ah wala iyaazu billah ken li ñu wax amul attention man nga ne ah man de lii man dalul sama xel waaw bu la neexee waaye ne du dëgg ça veut dire moom li mu wax amul loolu nag problème la woo yàgg naa koo wax kalaamuhum idaa dahaaka yaa balid faqul kama qaala la eh, eh, kama fata ah ah kama qaala zaki kama qaala zaki abdul wadud kalaamu lawliyaa lastu afhamu li ana ana wa bu dee seen wax dalaa ëlëm yow ñeel waxal la ku muus di Abdul Wadud ash-Shanqiti waxoon waaw rahimahullah wa radiya anhu ah, man de waxu awliyaa yi man xaw ma ndax ñoom ñoo ñoom man maa ñu loolu foog nga miinal ko sa waaye tekkiwul na yow da ngaa jàpp ne xam-xam ci yow la yem lu waaye wax nga ne non loolu amul c'est pas vrai wal iyaadu billah du dëgg waaw parce que ba après rek léegi nga commencé nag di joxe say lay di loo xam ne ci sam xel kese nga ko teg waaw non parce que am na fi saxaaba yi doon nekkee nekk fi ba jóge fi ñoom diw ñoom diw yooyu yëpp loolu dégguñ ne am nañ ko léegi ñii ñëw ne ñoom am nañ ko mais après xoolal li yonent bari saab saab kan moo la ne saxaaba yi de toute façon ñoo raw ñëpp mais nga raw nit teewul borom bi man naa may koo xam ne yaa ko raw ngëréel koo xam ne yow defalu ko yow mu féete kaw loolu kay xam-xam àddina xam ne loolu la yàllay def xam nga xoola xoola bu dee nag côté mayu yàlla yow xeet yi yeneen saa saa naan waa waa ahlul kitab ku nekk da ngaa liggéey benn partie ci bés bi ah borom bi fay la ñun ñu liggéey partie a ñu ëpp lim leen fay ñoom ñëpp gaa yi ne ah boroom bi waa lii nag borom bi ne est ce que dama leen nag ci seen jëf dara wala seen pay ñu ne déedéet mu ne lii nag sama ngëneel la maa ko jox ku ma soog waaw booy wax rek dañ naan la lii la moo tax yéen nii jarul weddi yow man nga ne man lii de dalul sama xel waaw bu la neexee am nga droit ndax kenn du force nit ne nga par force lii loo xam ne dese naa leer que par force te jógewul ci yonent saa salam lu leer naññ mooy loo xam ne comme ni lii leer alxuraan ak sunna yooyu nga xam ne yenn yi ngeen mutawaatir te sax alxuraan ak sunna sunna sunna sunna par exemple du yépp loo xam ne nit bu nee man lii dégg gëw day nekk yéeféer bi saa si ndax bu dul mutawaatir même bu dee xadis la bu wér ci niñ ko amee mais ay xabaru ahad la lool kenn du ci kéefërloo kenn waaw kenn du ne diw yéefër la parce que weddi na lële parce que moom li mu weddi nekkul ne xam naa ne yoneen saa sama ko wax waaye du dëgg déedéet waxul lool de moom daa jàpp ne lii nii non non non voilà te loolu mooy njuumte am ci am na même bu dee ne xam nañ ne njuumte amu ci ndax ñi ko soloo bariwuñ waaye mutawaatir xadisu mutawaatir yi yooyu boo ko weddee moom. comme alquran moom moom da ngay nekk yéefir waaw da nekk yéefir ci saa waaw kon nag loolu nañ ci bàyyi xel quoi lu yàlla dafa yaatu bu ko kenn tënk fenn waaw bu ko kenn tënk fenn waaw wallahu taala alam kon bii di ñëw insha allah ñu daal di gis deex deex di xadis bi nga xamante ne mooy bu mujj ci suñu buntu bi ñu daal di koy tëj insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala